di malaaka yi aleyhimu salaatu wassalaam participer woon gisoon nañ ko ci alquraan id yuuxi rabbuka ilal malaaikati anni maakum waaye gisoon nañ ci ay lenn ci ay xadiis xadiis yu bari la tudduñ yépp ngir bañ a guddal ci wàllu woowu ñu ngi jeexale woon nag ci jataay bi weesu keroog bi nga xamante ne nii ci la iblisul la'in daldi gise seydina jibril ñu ngi woon ci diggante xadiisu seydina rifaa ibn rafi' ak seydina abdullahi ibn abbaasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ñu ngi woon ci ñaari riwaayo yooyu nga xam ne waxoon nañ la ne xadiis la boo xam ne day wér li kasrati turuqi li taaddudi turuqi walahu euh, maa yuqawwi inda al imaami Maalik fil Muwatta gisoon nañ ne am na lu koy dëgëral loo xam ne ñëw na ci saxiix ci euh, euh, Muwatta u imaamuna Maalik di Maalik ibn Anas raxmatullaahi alayhi wa an abi Euh, gisoon nañ ne kon ñu ngi woon ci diggante ñaari riwaaya yooyu nga xam ne mooy riwaaya imaam at-Tabaraani nga xam ne moo ko jële woon ci imaam Raafi ibn Rifaa'i ibn Raafi moom nag riwaayam imaam at-Tabaraani daa amoon problème ndax Abdul Aziz ndax euh, Abdul Aziz boobu nga xam ne moo ne woon ci càllale gi di Abdul Aziz ibn Imran nga xam ne imaam al-Haythami dane dafa da'if ndax moom waaye yooyu yëpp defoon nañu ko waxoon nañ ko jarul ñu ciy ñëwaat di ci waxaat kon ñu ngi yemoon ne bi nga xamante ne ci la Iblis daal di gis malaaka yi ci riwaaye imaam abdullah ibn abbas mu ne dafa gis jibril seydinaa jibril alayhi salaam mu utsi ci la daldi xëcc loxoom fekk kenn ci waa quraysh mu ngi ñu ngi ñu ngi mu ngi téye loxoom muy ci riwaaye rifaat ibn rafi' bi radiyallahu anhu muy alxaaris ibn hisham nekkoon magu abu jahl ibn hisham alayhi min allahi ma yastaxiq mu daldi koy dóor ab kurpeñ dóor ko mu daldi xalangu mu daldi daw mu naan ko yow ah suraaqa ndax iblis forme suraaqa ibn malik ibn jonshum la yoroon eh, rahmatullahi radiyallahu taala naan ko alasta tazamu annaka jaarun lana ndax du nekkul woon ne yow yaa doon wax laata tey ji ak ci biir xeex bi mi muy tàmbali naan yow yaay suñu allié yaay suñu mbokk yaay ci ñuy jàppale mu ne leen inni ara ma la tarawni inni axaafu allah wallahu shadidul iqaab mu ne inni mankat li tax ma daldi battre en retraite araaman iblis dama gis maa laa taraw na ñoom nag dañu foogoon ne suraaqa la ibn malik dama gis lu ngeen gisul inni man axaafu llaha dama ragal yàlla wallahu te bur yàlla shadidul iqaabi tar mbugal la ah, kon gisoon nañ ne ci la dawe wantalaqa ibliisu laa yalwi xatta saqata fil bahr ba mu dawe geestuwul ba daldi daanu tëmbeel boppam ci biir géej gi yëkkati loxoom yi naan yaa rabbi maw'iduka alladhi wa'adtani inni as'aluka nadrataka iyaay naan borom bi subhaanahu wa bi mu sànnee ko ci biir géej gi maa ngi lay fàttali di la ñaan di la fàttali sa dig ba nga ma digoon allahumma sama boroom inni as'aluka maa ngi lay laaj nadrataka xaar ga nga ma woon diñ ma xaare ba saabu la neexe ndax dafa ragaloon li nga xam ne mooy dee gi daldi agsi ci moom foofu lañ yemoon tey nag ñu waroon a gis li ci suñu boroom subhaanahu wa taala waxoon ci suuratul anfaal loolu daldi woon nañ koy wax eh, aaya yooyu jàngoon nañ ko ci biir weesu nag ne woon tey moom lañuy gis lan lay tekki daara daldi continuer kon suñu boroom subhaanahu wa ta'ala muy wax ci suuratul anfaal aaya 47 ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wala takunu kalladina xaraju min diyaarihim bataran wa riyaa annaas wa yasudduuna an sabiilillahi wallahu bima yacmaluuna muxiit wa id zayyana lahum shaytaanu acmaalahum wa qaala laa gaaliba lakum alyawma min annaasi wa inni jaarun lakum falamma taraa'ati al-fi'ataani nakasa calaa caqibayhi wa qaala inni bari'un minkum inni araa maa laa tarawna inni axaafu llaah wallaahu shadiidul ciqaab keroog kon suñu boroom subhaanahu wa taala di ñu nettali loolu mu ne keroog Iblis dane moo njëkk wax jullit ñi ne wala takunu bu leen nekk te bu leen mel kalladina comme ñi nga xamante ne nii xarajoo dañoo génn min diyaarihim ci seen kër ya di ahlul kufri jawri wa tuyaani di ahlu quraysh mu ne yéen jullit ñi bu leen mel ñooñu nga xam ne dañoo génn min diyaarihim bàyyeekoo ci seen kër ya di màkketal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima bataran daal jéggi dayo ci ak po akum fo aku puukare comme li abu jahlim ni hisham waxoonte aaya bi jotoon nañu ko gis mu ne woon ba nga xamante ne ci la abu sufyaan ibn harb mi nga xam ne moo jiite woon njëgg mi ba mu rëccee dafa yónnee ne yónnee ndaw ne demal nga dab waa Quraysh nga ne leen kat seen njëgg mi ngeen génnoon ngir daal di koy dab daal yàlla daal di ma koy muccal Abu Jahl ibn Hisham ne woon wallahi la narña pas question waat naa ci yàlla ne kenn du dellu duñu dellu fenn lañ dul dellu wallahi inna la narña hatta narida badra wallahi maa ngi waat ci yàlla ne la narña duñu dellu xatta narida badran ba ngi xam ne ci la ñuy deme ci ndoxu badar bu ko defee fa nan xarul juzur ñu daldi loj daldi rey li nga xamante ne nii mooy gëléem yi wa na wa wa nusqal ñu daldi ñuy e, servir li nga xam ne mooy sàngara waa ta'zifu binal qiyan bu ko defee ñi nga xam ne ñooy musiciens yi jigéen ñi nga xam ne ñooy waykat yi wayal ñu wa tasmau bina al arab falaa yazaaluuna abada ñoom nag duñu deñ di ñu ragal di ñu xof arab yi bale ba ba faw bu ñu déggee ne def nañ loolu déploiement de force bi ñu nar a def badd hay waaye bu ñu déggee dinañ xam ne dinañ ñu ragal ba faw kenn dootul karat yi xalaat karat yi suñu njëg kon nag suñu boroom ne yéen bu leen mel ni ñooñ ñooñ yéen jullit ñi ba àddina biy tukki jamais bu leen génn di xeexi ndax naan man je c'est pour la grandeur de la patrie waaye dinañ xam ne ñun c'est une c'est une grande nation ils vont nous entendre ils vont voir ils vont voir que duñ seen moroom ak yooyu suñu waroon ne déedéet wala takuunu yooyu bu mu tax kenn deede nit buy deedaa war a deedi takuuna kalimatullahi al-ulya comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon bañ ko ne ar-rajulu yuqaatilu hamiya war-rajulu yuqaatilu li yura makaanahu inda an-naas man huwa fi sabilillah qaala sallallahu alayhi wa sallam man qaatala li takuuna kalimatullahi hiya al-ulyaa fa huwa fi sabilillah axrajahu shaykhaani imaamul buxaari wa imaamu muslim ibnul hajjaaj rahmatullahi alayhimaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko ar rajul waaye waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun de dañu lay laaj ar rajulu gi wenn waaye ngi yuqaatilu moom de day xeex lan moo tax muy xeex mu ne xamiyatan ndax fii laa bokk ñun ñooy waa diw illaahi dinañ xam ne ñun c'est une grande patrie waaye ñun kenn la grandeur de la patrie il faut la défendre leewu grands hommes daal dañ leen a war a xam ne xamal gaay ne ñun ñu ñeexu ñeeb day kenn mu ne ñooñu kooku nga xam ne day day day xeex hamiyatan fii laa bokk war rajulu mu ne nag kenn ngi benn góor a ngi wala benn nit a ngi moom yu qaatilu moom day xeex li ta moom la la tax muy xeex mu ne li yuraa makaanahu inda naas ngir ñu gis darajaam ci kaw ci biir nit ñi ne ay sawaay moo di guerrier sa waay ab zoroo la de mu yor mel ni kor épéewam rek di dóor di dem gaa yi naan sa waay dal sniper la de guerrier la de amul kenn ku mel ni moom ci jamono tellement guerrier gi nga xamante ne ni moom la doon ñu ne ko waa ana kan ci ñii ñoom moo xeex ci yoonu yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di joxe li nga xam ne réponse bu général boo xamante ni nii daal mbir mi lii la new fi naan lii wëg lii wëg lii de mu joxe dépense bu général boo xam ne fii ba àddina bi tukki ku nekk nang ci natt sa bopp képp ku jug naan da xeexi rek da ngay xeexi na nga xool est-ce yow yaa ngi en phase ak loolu boo nekkul ak en phase ak loolu bi yaboo nga dëpp de te xam na li ngay def du noonu mu ne kon nag ñu ne ko kon sang bi joxeel réponse bi mu ne kon jël leen man xaatalaa képp koo xamante nii xeex na li takuuna ngir mu nekk kalimatullaahi yi nga xamante ni mooy baatu bi yàlla di ba kalimatu laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah koo xam ne dafa xeex ngir kàddu googu di laa ilaha illa amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg jaamu ko di njar njariñi neen ñàkk koo jaamu di indi ay lori neen illa allah ki nga xam ne mooy allah ak ta nga seede na sayyiduna muhammad alayhi salaatu abduhu jaamam la wa rasuluhu tey ndawam képp daal koo xamante ne moom ci kalimatu laa ilaha illa allah moo tax muy xeex fa huwa waa jooju kooku moom ci yoonu yàlla la nekk looloo tax kon suñu boroom nag loolu nag la bëgg jullit bi mel noonu kanta nekk fi naan man moom aw ma woon pexe déedéet ndax waxoon nañ ko fi fan yee ne inna firawna wa haamaana wa qaaruna inna firawna wa haamaana wa junuudahuma kaanu min al kaanu min al kaanu xaatiyin inna dëgg-dëgg firawna waaja ñu naan firawna wa hamaan ak waayu ak bras droit am di hamaan wa junuudahuma ak seen ñaari soldat ak seeni soldat kaanu ñoom ñépp xaatiina ay way bakkarkat yu rëy lañ woon ci xeex gañ doon xeex sayyidina Muusaa ibn Imraan ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mun borom bi subhaanahu wa taala ne bu ko dee ci lool de nit booy dee xamal dee wala takunu kon de bu leen bokkati ñi nga xam ne dañuy takk xare génn seen kër yi forme ay armes ay coalition wala sax ñoom ñu nekk ñu dem unilatéralement génn te dara taxul ñu génn seen villes yeeg seen dëkk yeeg seen pays yi dem di bombarder yi ñeneen baa di xeex ak ñoom bataran daal di jéggi dayo ci caaxaan rekk leen aku puukaree waaw wariyaa naa si bëgg tamit nit ñi di gëstal nit ñi ngir ñu ne cam c'est le gendarme du monde de pays diw ay way ñoom de ñoom pour yënguñu roq sa ndigg wallaahi ñoo di guerrier ñoo di kabo yi ñu ne yaa déedéet waya suddoona teg ci ñuy dox diggante an sabilillahi ci yoonu yàlla wi wallaahu ak nit ñi fexe kenn dugg ci yoonu yàlla seen programme daal guddeeg bëccëg mooy na caaxaan di law seeni affaire di dox yoon yàlla newu ci lépp loo xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala jàngale jaare ko te ki ñu ko jottali di yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di ciy teg ay aqabaat muy ay obstacle yoo xamante ne dinañ fexe ba interdire ko même dëkk yi nga xam ne du seen dëkk sax di ko jéem a doxal ñu ne kenn du ko fi doxale ci monde bi ndax kat fii nag c'est le monde boo xam ne nag moom nag les valeurs humaines ñoo fi war a dox te valeurs humaines yooyu nag ñun ñoo koy définir ñu nag suñuy lumière kon nag ñu suñu borom ne gaa yooyu ci loolu la ñuy dox bu leen mel ni ñooñ de wallaahu tabuur yàlla bi maa tayaamaluuna ci li nga xamante ne nii moom ngay jëf moom ngeen di jëf muhiitun ku ko peeg la léegi nag mu daldi dugg nag fii nag ñu yem ginnaaw bi mu waxee ku faaru Quraysh nii ñi génneeg seen mbumbaay weeg rumbaay weeg xumbaay bi ne képp kuy jullit bul génne noonu de bul dee ci loolu de mu ne nag kaay nag ma wax la Iblisa allainu ni nga xamante ne nii la doxale woon noon la leen wore ñoom ñi nga xamante ne nii ñooy kuffaaru qurayshin yi ne wa id fàttalekul yow sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa id fàttalekul yeen yéeni jullit ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum zayyana bi nga xamante ne nii ci la leen di taaralal ib ki nga xamante ne nii ash-shaytaanu kan moo leen taaralal seeni mbir ash-shaytaanu ki nga xam ne mooy shaytaane di iblis amaalahum seen jëf yu bon yi nga xam ne moo tax ñu takk xare ne dañuy xeex xayru xalqillah ki nga xam ne moo gën ci ku yàlla mas a bind muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam iblis naan leen ay ca génn leen seen cause noble na ndax moo kar seen njëgg c'est bien fait yéen daal ay guerrier ngeen ñu maa ngi leen di encourager dem leen ngeen buum ko bu boo ko defee sax dootul amati dootul amati ñaari xalaat naan day jéem a kara ci njëgg moo xamante ni nii xolay fu mu déggatee xuu balaa ray si dina puus foofu yëpp ay ca dem leen mu daal di leen rafetalal mooy gars yi ay caaxaan la ñuy jël rafetalal la ko naan la c'est des valeurs humaines ak yooyu waaye c'est la c'est riposte bi moo baax c'est défendre votre honneur parce que nag lii nag daa bokk nag ci ñàkk fayda nag bu ngeen bàyyee mu jàll wayis kon fàttaleku leen zayyana ba xam ne cale leen di rafatal lahum ñeen leen ash-shaytaanu iblis a'maaluhum seen jëf yi wa qaala mu nga naan leen laa gaaliba lakumul yawma hiyin quraysh hey abu jahlin utbat ibn rabi'a shayba ibn rabi'a alwalid ibn utba ak al uh, umayyah ibn khalaf uqbat ibn abi mu'ayt an-Nadr ibn al-Haaris yéen ñoo ñëpp yëg leen ne ak ak ah, yéen ko faaru Quraysh yëg leen ne laa gaaliba lakum al-yawm tey de am xam leen ne kenn manu leen a noot waaye noot fan kenn da leen a ñeme tey waaye Quraysh bu ma mës a génn xeex mooy gañe wa inni taman nag nii di iblis nga xam ne kon daa yoroon forme ci xadiis yële forme Suraaqatu ibn Maalik ibn Jushum nekkoon sayyidu bani bokkoon ci saadaatu bani kin saadatu bani Kinaana ñoom nag kon nag mu ne leen wa inni taman jaarun lakum maay seen allié tay bu leen am lu ngeen di tiit ci ginnaaw Kinaana doxe leen ginnaaw waaye tamit inni jaarun lakum ci xeex bi maay ki nga xam ne maa leen di dimbali apporter leen li nga xam ne sama ndimbal gisoon nañ ci xadiis yi nga xam ne moom lañ gisoon sànk mooy xadiisu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne Iblis keroog dafa ñëw ànd ak li nga xam ne wa ma'ahu shi'atu mu ànd ak am mbooloowam yor li nga xamante ne nii mooy da mooy drapeau wam moom mu ñëw indi drapeau moom Iblis keroog ci xeex bi ndax lan moo tax wa mu ne woon Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa jaa ibliisu fi jundin min ash-shayaatiini ma'ahu raayatu fi suurati rijaalin min bani mudlij wa ash-shaytaanu fi suurati suraaqati ibn maalik ibn junshum mu ne wa jaa ibliis keroog Badar bi gaa yi ñëwee muy ruux kuffaaru Quraysh ni ñuy avancer ci yoon wi yépp bi ñu taxawee nag ba xeex bi waaj a tàmbali Iblis ne jaax daal di agsi moom nag nag ay jundin ay soldat min ash-shayatin bokku ci shaytaane yi mahu ànd ak moom raayatuhu moom iblis mu ngi yor li nga xam ne mooy drapeau am de fii suurati yor nag forme ñoom soldat yi fii suurati ci forme rijaali nay góor min bani mudlij bokku ci waa bani mudlij wa shaytaanu kanta moom le grand iblis le grand satan moom nag fii suurati suraaqa mu ngi yoroon forme suraaqa ibn malik ibn junshum wa kaana lam yuslim ba'd jamono jooju moom mi tuubagul woon di sayyidina suraaqa ibn malik jotoon nañu gis tarjamaam walillahi alhamdu wal minna kon mu naan leen wa inni taman jaarun lakum dama nekk ki nga xamante ne nii maay seen allié yéen ñi nga xamante ne nii yéenay waa Quraysh wa inni jaarun lakum léegi nag loolu la leen wax suñu boroom nag ne falamma taraatil fiyataani nakasala aqibay waxam yooyu nag waxi kàcc la woon falamma taraatil fiyataan bi nga xamante ne nag ci la ñaari kuréel yi di koro kuréelu jullit ñeeg bi nga xam ne ci lañu jàkkaar lool nag ba nga xam ne nag gis na ñoom seydinaa jibril xeex bi tàmbale mu gis malaa'ikatu rahmaan alayhimus alayhimus salaamu wassalaam ñu daal di leen gis naka sa ci la delloo ginnaaw ala aqibayhi wane ginnaaw daal di daw bi muy dawee loolu gis nañ ko ci xadiis yi di mu fëggee kurpeñ alxaaris ibn hisham di magu Abu Jahl ibn Hisham dëgg ko ak kurpeñ ba pare nag daal di daw wa qaala bi ko waaji naan alaysa tazumu ya Suraaqa annaka jaarun lana he yow Suraaqa est ce que nekkoo woon avant lii doon wax naan yaay suñu allié di nga ñu dimbali fii ci xeex bi mu naan fa la mu ne inni moo tax borom bi ne wa qaala mu ne bi mu gisee malaaka daal di daw ci xeex bi waqaala mu naan inni man iblis bari'un minkum akamaa deñ ci yéen deñ naa ci yéen bokkatuñu dara masumaa bokk am ak yéen benn lien inni bari'un minkum inni man kat bari'un minkum inni man iblis ara damaa gis maalaa taraw na loo xamante ne gisu ngeen ko inni man axaafullah dama ragal yàlla dama ragal yàlla man iblis wallahu te buur yàlla shadidul iqaab wala te buur yàlla shadidul iqaab ku tar buggal la moom lool kon la doon wax mooy iblis aaya yi moo ñëw di nga xam ne eh, ñëw ci xew-xew bi keroog bi iblis di daw wallahu taala kon bi mbir mi demee noon kon iblis daw na kuffaaru Quraysh nii nag moom mooy kon xeex bi Quraysh a ngi commencé nag di am ay problème non seulement ñu baree ngi commencé dee mais ñu ngi gis ne Suraaqa mii ñu jàpp woon ne moom la daw na ànd ak ñamu indi ba nga xamante ni nag ci la def loolu ba léegi ñu ngi ci riwaaya imaam abdullah ibn abbas ak rifaat ibn rafi' radiyallahu taala anil jamii bi nga xamante ne nag iblis daw na ah quraysh nag am na chef muy abu jahl ibn hisham ci riwaaya imaam at-tabaraani bi nga xam ne moom la jële ci seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne ah, mooy eh, riwaaya ñoom imaam ibn Mardawayhi bi voilà ndax waxoon nañ la imaam ibn Jarir ak imaam ibn al-Munzir ak imaam ibn Mardawayhi ñoom ñoo jële ci seydina Abdullah ibn Abbas imaam at-Tabarani jële ci seydina Rifa'a ibn Rafi'a voilà radiyallahu ta'ala anil jami' ci riwaaya seydina Abdullah ibn Abbas bi mu ne fa qaala bi iblis dawee wa xaafa an yaxlusa ilayhi al mu daal di ragal déegi daal di koy agsi ci moom mu ne fa qaala abu jahlin abu jahlin nag il faut mu def dara ndax mooy la chef te bu xoolee bu bu bu jëlul ay ay problème day am abu jahlin wax ne yaa ma'shar an laa yahummannakum xidlaanu suraaqata fa innahu kaana ala miicaadin min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walaa yahummannakum qatlu utba wa shayba fa innahum qad cajiluu fa wallaati wal uzza laa narjicu xatta naqrina muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu biljibaal bilxibaal wala ulfiyanna rajulan minkum qatala rajulan minhum walakin xuduuhum axdan xatta nucarrifahum suu'a saniicihim keroog kon abu jahl ibn hisham alayhi min allahi maa yastaxiq bi malaaka yi ñëwee noonu xeex bi tàng ñu commencé di rey ñu bay julli ñii di góob bopp kuffaaru qurayshi ni comme ni saatu di góobe gubu mboq ci tool ci suuna iblis daw na abu jahlin daal dina yaa ma'shar an-nas yuuxu ba ci kaw ci biir xeex bi wax ak ay gaayam di waa quraysh wax ak ay àndandoowam ci waa quraysh ne yaa ma'shar an-nas yéen mbooloo laa yahummannakum xidlaanu suraaqata fa innahu kaana ala mi'aadin min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa ma'shar an-naas ee yéen mbooloo mi yéen waa Quraysh laa yahummannakum bu mu leen préoccupé xidlaanu suraaqa gàcceel gi ñu suraaqa gàcceel tey traître le traître Suraaqa dig ñu li nga xam ne moom lañu dig ne dañuy dimbali ñëw ba fii xeex bi tàmbali rek mu daldi daw waay waay loolu bu mu leen préoccupé fàtte leen ko fa innahu bu ngeen gisee mu def lool daal di daw ak ñim àndaloon kaana ala mi'aadin min muhammadin sallallahu alayhi wa daa amoon accord bu mu ñu doon nëbb woo xam ne moom la amoon ak seydinaa muhammad aleyhi salaatu wassalaam lool rekk a tax mu daldi ñuy trahir tey daldi dem yoonam mooy dañu amoon benn accord secret xoola kazzab bi mu doon moom abu jahlin waaye lii yépp da ko def ngir nag remonter le moral de de ses ndax nag ah début xeex bi moom ah baaxul ci Quraysh mu ne leen kon laa yahummannakum xidlaanu suraaq gàcceel gi ñu suraaqa gàcceel nii bum leen bum leen préoccupé ndax moom kat daa amoon benn accord secret ak seydinaa muhammad aleyhi salaatu wasalaam ñoom nag du ñu wax seydinaa moom muhammad rek lay wax ndax dañoo ñàkkoon teggin waaye ñun jullit waruñoo ñëw di wax li yéeféer yi wax la taj'alu du'a an-nabi bayna baynakum ka du'a ba'dikum ba'da loolu la alxuraan wax kon mu ne daa amoon accord secret mook Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam boo xam ne moom la tegoon pour bu ñëwee faire semblant ne daa ànd ak ñun bañ dem ba ci biir xeex bi mu daal di rocceeku foog ne lool dina tax ñu yoon ndox daal di désespéré wu daal di bàyyi bu ko defee nag moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam daal di ñuy song nag daal di ñuy gañe waaye nag c'est c'est c'est fou c'est xalaatam boobu jëli naa ko man Abu Jahlin waaye waaye bu mu leen préoccupé waaye walaa yahummannakum qatlu Utba wa Shayba fa innahum qad ajilu waaye it dee gi nga xam ne moom la ba ak ba dee nga xam ne ci corps à corps bi ñooñu buñ leen préoccupé ba ngeen désespéré wu yéen waa Quraysh wal Walid ak al di doomu Utba seen déegi bu mu leen préoccupé fa innahum ndax ñoom qad ajilu dañoo yàkkamti mooy ne dañoo waroon a dina teey ci xeex bi bi ñuy xeex kon nag ñoom deewuñ ndax mënuñoo xeex waaye kii manque de vigilance dañoo ñàkkoon a vigilant rek a tax kon nag yéen waa ma'shara Quraysh lool bu mu leen préoccupé tamit ne leen fa wallaahi wal Uzza la narji'u hatta naqrina Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabahu bil xibaal mu neñ wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Abu Jahlin laa narji'a duñu dellu mukk fenn lañ dul dellu duñu dellu de duñu dellu xatta tey duñu dellu maanaam wax wallaahi waxu sax wallaahi fa wallaati wal uzza maa ngi waat ci ki nga xam ne mooy allaat ak al uzza mooy seen yàllaay caaxaan yooyu ñu yoroon mu ne fa wallaati wal uzza wat naa ko ci suñu yàlla ji ñu doon jaamu moom ngay dégg ci alxuraan afara ay tumul laata wa manaata saalisata al uxra alakumu zakaru wa lahul unsa boobu noonu boobu noonu nga doon dégg ci suuratu najmi te gisoon nañ ko walillahi alhamdu minna mu ne kon fa wallaati wal uzza wat naa ko ci laata ak uzza ci suñu yàlla yu mag yooyu laa narji'u hatta na muhammadan wa sahbahu bil xibaal ci beneen riwaaya bil jibaal wat naa ne ñu dellu lu dul ñu daal di mënute yeew yonent bi alayhi ak saxaabaan yi ñoom ñépp dinañ leen jàpp kenn par kenn bu mënute leen takk leen yeew leen bil xibaal yi daal di leen takk ñoom ñépp boole leen comme boo gisee image yu jën benn jën benn fuu jën benn fuu la tudd foofu fañ dumaa woon tubaab yi boo gisee vallée bu da jën benn fuu foofu niñ leen mooy boo gisee image yi niñ leen doon kii vidéo bi niñ leen di rangalee noonu yeew leen di leen doxloo mu ne ñoom noonu lañ leen di def dinañ leen jàpp mënata leen yeew leen naqrinahum bil xibaal wala bil jibaal yeew leen teg leen ci suufu montagne yii nii jege fii Badr mu ne wala ulfiyanna rajulan minkum qatala rajulan minhum mu ne nag léegi yéen seen préoccupation yéen waa mooy mu ngi wax ay troubam waaye lim doon nekk mal'un mal'un xamoon na ni muy diriger ndax ci nii la mën a joxe tamit li nga xamante ni ni mooy cawarte ak espoir Quraysh ci ginnaaw bi nga xam ne début bi baaxul ci ñoom mu ne leen bu leen trouver rey benn nit kenn jullit ñi rey kenn ci yéen bu yooyu bu leen préoccupé ba ngeen de yéen na ngeen rey ci ñoom kenn walaakin waaye li ngeen di def xuduhum axdan jàpp leen kenn par kenn jàpp leen leen comme li ma wax ñu ko yéen liñ naan tey soxlaw ma ngeen rayal ma fugitif bi non je veux que vous me l'amenez sain et sauf voilà moom loolu la lu mel noonu la leen wax walakin xuduuhum axdan jàpp leen ak jàpp boo xam ne ñoom jullit ñi radiyallahu ba bu da ko defee xatta nu'arrifahum ba nga xam ne ci lañ buñ leen jàppee ba téeléen nag ci beneen riwaaya xatta suu su'a sani'ihim ba ngeen wan leen xamal leen lu yées li nga xam ne moom lañ ji seen seen jëmbat ju bon ji ñu jëmbat fii ci jaziratul arab seen jëf ju bon ji ñu def mooy lan min mufaariqatihim min mufaaraqatihim iyyaakum wa raghbatihim an Laat wal Uzza lu bon loolu bu ngeen leen jàppee ba ñu mënuta leen li ñu leen di wan lu bon liñ jëf fii mooy lan min mufaariqatikum iyyaakum mufaariqatihim iyyaakum le fait que ñu tàqaloog yéen jóge seen dëkk Makka ñëw ci dëkku doxandéem bi Yasrib ñuy wax ñuy xeex contre ñu naan déet cohésion bi amoon biir Quraysh diggante suñu différents clans yi nga xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañ ñoom ñu daal koy fule dóor mbir yi ci suuf yàq lépp li nga xam ne moo doxoon suñu diggante ñun ñi nga xamante ne ñun waaye Quraysh min mufaaraqatihim iyaan iyaakum mufaaraqatihim iya wa raxabatihim an illaati wal uzza bokk na ci yu yées yi ñu fi def ñoom jullit ñi te tay bu ñu leen jàppee def leen prisonnier wan leen seen jëf ju bon jooju ginnaaw tàqalakoo guñ tàqaloog seeni ñoñ ak seeni mbokk mooy le fait que bëgguñu wa raxbatihim an illaati wal uzza seen ñàkk bëgg al laat bi suñu yàlla yu màgg yi laat ak uzza ñu bàyyi leen fi ñuy wax ñuy jaamul leneen bàyyi fi laata ak Uzza ginnaaw gi nag Abu Jahlin nag summa qaala Abu Jahlin mutamassilan Abu Jahlin jël benn shi'r boo xam ne am nañu ne moom du moo ko wax sax mais da koo wax ngir wane ci boppam comme si di ko utilise pour wane baytu yooyu man la naan maa tanqimul harbu shamusu minni baazilu aamayni xadiisun sinni li misli haadaa waladatni ummi ba mu yuuxu ci biir mbooloo mi ne maa tanqimul xarbu shamuusu minni maa tanqimu manula fayyu alxarbu shamuusu guerre nu mu metti metti défavorable ci ñun ci man Abu Jahl guerre boobu manuma ko ñàkk manu la nekk loo xam ne day défavorable ci man même début bi ni muy lu mu man di défavorable ci man manu la jël mel kuy fayu ci man Abu Jahlin ak lu xeex bon bon ci début bi ndax kat man Abu Jahlin basilu amayni hadithun sinni ndax man basilu amayni mooy géléem goo xam ne day door a am ay bëñ yi dañuy commencer di génn a ah, mooy gëléem ngoo xam ne huit la am di dugg ci neuvième bi nga xam ne day toll ci digg ndaw loolu lañ naan basilu amain pour wan ne moom dafa nekk ci diggu ndawam moom Abu Jahlin daldi fees dell ak doole ak al futuwa ak al quwwa doole la fees jamono ji moo tax xeex lu mu défavorable ci moom dina ci génn moom Abu Jahlin moo tax mu ne basilu amay hadithun sinni man nga xam ne <laughs> ku ndaw laa ci ay at comme jeune bu naa xam ne ci digg ndawam la nekk man Abu Jahlin mu ne waa Quraysh xanaa xamu ngeen ne li misli hada waladat nii ummi sama yaay damaa jur ngir situation yu délicate yi bu ma ci newee Allahu moo di kazzab de li misli hada mu ne lu mel nii ngir affronter problème yu toll nii terrible yi comme guerre yi nga xam ne da dem bañ ne gagné nañ la rek ma tëll man Abu Jahlin génn ci ñépp daal di retourner situation bi lu mel nii moo tax sama yaay daal di may kazzabun kon loolu la Abu Jahl ibn Hisham alayhi laanatullaahi wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom entre boobu da doon daldi boole comme niñ ko waxoon diggante ñaan yi ak xeex nekkul woon ci arish ba rek toog déedéet moo tax moom la imaam alxaafiz ibn kathir raxmatullah alayhi di wax ci albidaaya wa nihaaya mu ne waqad qaatala bi nafsihi alkarima alayhi salaatu wassalaam qitaalan shadiidan bi badanihi wa kadhalika abu bakrin siddiqu kama kaana fi larishi yujaahidaani biddu'aa'i wattadarru' thumma nazalaa fa harradaa wa hassaa ala alqitaal wa qaatala bil abdaani jam'an bayna almaqaamayni shariifayn allahu akbar imaam alxaafid ibn kasiir rahmatullahi alayhi mu ne waqad qaatala te xeex na bi nafsihi ci boppam alkarima bu tedd bi moom alayhi salaatu wassalaam xitaalan xeex boo xam ne keroog badr shadidan gu tar bi badanihi ak yaramam toogul rek ci arish bi déedéet dafa doon dem di baagante di ñëw di dellu ci borom bi di ko ñaan waaye di dellu euh, ci borom bi subhaanahu wa di ko ñaan mais di ñëwaale ci biir xeex bi di xare moom mu ne wa kadhalika abu bakrin as-siddiq imaam al-hafiz ibn kathir rahmatullah ne naka noonu àndandoowam bi di seydina abu bakrin as moom it xeex na keroog xeex bu tar ak yaramam xeex na kom ñépp dugg na ci xeex bi keroog mu ne kamaa kaana comme ni nga xam ne la ñu nekkoon fil arishi ci tànt boobu xayma boobu ñu la leen defalaloon mu ne yujaahidaani biddu'aa'i wa tadarru' yonent bi aleyhi salaatu salaam ak siddiquhul mu'azzamu di seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaah ñoom ñaari jihaad yépp lañu def ñuy kër këri di sonn di du'a yi ci ñaan borom bi subhaanahu wa taala ak wa tadarru ak di damm ci kanamam di ko ñaan di toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala summa ginnaaw gi nazala ñu wàcc fa xarada wa xassa ala alqitaal ginnaaw gi ñu wàcc daldi eh, soññ jullit ñi daal di leen ñaax ci xeex bi ngir ñu gën a góorgóorlu waqaatalaa waaye du ciy wax rek dañoo ñëw rekk di leen soññ comme niñ ko jotoon nañ ci gis bi naan leen laa yuqaatiluhumul yawma rajulun boobu noonu ñu gisoon du xeex du xeex ak tey kuffaaru Qurayshi nii koo xamante ne nii day féete kanam du daw bi leen muqbilin ghayra mudbir illaa adxalahu allahu aljanna muhtasiban saabiran muhtasiban muqbilin ghayra mudbir illaa adxalahu allahu aljanna mu ne tey kenn du xeex ak ñoom kuffaaru Qurayshi ni te bi ngay xeex ak ñoom danga muñ jublu ci yàlla jublu boog leen te wane woo ginnaaw muñ tey yaakaar fay gi ci yàlla lu dul ne e, suñu boroom subhaanahu wa dina la dugal aljanna kon loolu mooy ni nga xam ne noonu lañ doon ñaaxe jullit ñi keroog ci xeex bi ak qumu ila jannatin ardu as-samawati wal ard jóg leen jëm ci àjjana joo xam ne largeur bi mu ngi toll ni àjjana yi mu ngi toll ni asamaan yi suuf kon gis nga loolu ah pour wan ne noonu la doon ñaaxe noonu la doon ñaaxe jullit ñi keroog moom alayhi salaatu wassalaam na ko noonu saxaabam bi di seydina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne waqaatalaa kon ñu xeex ab abdaani ñaax leen waaye xeex ak seen yaram jamaan dajale baynal maqaamayni yonent mi aleyhi salaatu salaam ak Seyna Abubakar ñu dajale baynal ni diggante ñaari maqaama yooyu muy diggante di toroxlu ci yàlla di ko ñaan di ko dagaat waaye ak xeex muy ñaari jihaad jihaad ndax loolu du ñépp ko mën a la de nangoo bàyyee lépp sa yàlla sa boroom di toroxlu ci moom ak foo man di tollu loolu du ñépp ko mën a am na ñun ñoo xam ne taluñu sax ñaan même bu ñu jullee taluñu ñaan bu ñuy pari li jóg te nga foog ne bu ñuy dox lañuy ñaan duñu ñaan duñu ñu toroxlu ndax loolu il faut nit ki xeex ak bakkanam ngir man yooyu dajale boobu waaye beneen bi muy xeex muy jihaadul jihaad bi sayf xeex ak jaasi lool nag imaam ahmad ibn hanbal daf cee solo ci sanad boo xam ne bu saxiix la mu ne imaam ahmad xaddatanaa waki' pour wane keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xeex bi nga xam ne ni mu xeexe keroog gazwatu badrin mu ne moom imaam ahmadu bnu hanbal xaddatanaa nettali nañu wakiun di wakiu alkuufi rahmatullah alayhima nekkoon seen sëriñu imaam ashafii la woon en même temps seydina waki qaala mu ne moom seydina waki xaddatanaa nettali nañu israilu di israil moom yàgg nañ koo gis jarul ñuy wax ci moom dara an abi isxaaq mu jële ci maamam di abi isxaaq as-sabi'i an xaarisata bni mudarribin mu jële ci sayidina xaarisata bni mudarrib xadiis bii moom càllale bi xadiis bi liñ ko gis sax moo bari xadiis la bu gudd partie partie ñu gis boo gisee ñu naan xaarisa bii la imaam al-Haythami ne woon rijaaluhu mu rijaalu saxiix la yi ñuy fekk ci sax yi xayra xaarisa ba mu des xaarisa ibn mudarrib wa huwa siqata siqal an aliyin moom seydna xaarisa mu ne moo jële ci seydna ali ibn abi taalib annahu qaal mu ne laqad ra'aytunaa yawma badrin wa nahnu naluudu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa huwa aqrabunaa ila al-aduw wa kaana min ashaddi an-naasi yawma idhin yawma idhin ba'sa seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne laqad ra'aytunaa gisoon nañu suñu bopp yawma badrin trouvé nañu suñu bopp keroog xare badr wa nahnu te ñun saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi xeex bi tànge naluudu bi rasulillah dañ doon dem ci ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lañ nekkoon ñun ñépp di laqatu ci gi ut li nga xam ne mooy dimbal ci moom alayhi salaatu wassalaam akbar wa huwa jamono jooju aqrabuna ila al-aduwi moo ñu gën a jege kuffaaru Quraysh ni que ñun loolu muy teg mooy ne bu xeex bi taree yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour wan la du ci Arish bi rek la doon ne dafa doon jóge di ñëw bi xeex bi delluwaat mu ne am na jamono joo xam ne mbir yi tar na ci xeex bi ba ñun dañoo ñëw ci ginnaawam di ut ci ndimbal ci alayhi salaatu wassalaam moo ñu ginoon wa huwa te moom aqrabuna moo ñu ginoon a jege ilal ci noon bi di kuffaaru qurayshi ni mu ne wa kaana min ashaddi nnaasi yawma idin ba'sa mu ne te keroog bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii ñoo moo ginoon a ci nit ñi keroog xeex ba moo fa ginoon a tar ni mu mënee xeex bi ko ñekk kudul moom alayhi salaatu wassalaam keroog ñi gën tar ci xeex bi contre kuffaaru Quraysin Badr moom alayhi salaatu wassalaam ci la bokk xadiis bii nii imaam an-Nasaa'i tamit raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo moom imaam an-Nasaa'i di Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasaa'i rahmatullah alayhi ne ci xadiis boo xam ne bu Abu eh, Isxaaq as-Sabi'i ba léegi mu jaar ci Seydina Haarisa ibn Mudarrib ci as-Sunan al-Kubra la ko imaam an-Nasaa'i solo seydna ali ibn abi taalib ne kunna ida xamiya al ba's wa laqiya al qawmu taqaynaa bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom seydna ali asadullahi al ghalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne kunna nekkoon nañ ida xamiyal ba's bu xeex bi masoona ta bu ne woon ci xare ba mu tar tar lool wala qiyal xaw ñu daldi di nag suñuy ennemis suñuy noon noonu l'islam yi ittaqayna bi rasulillah dañuy ñëw ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci moom lañ doon laqatu ci moom lañ doon ute ndimbal allahu akbar ci biir champ de bi bu tàngee lool ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam la nekk waxoon naa la ne moom lii lañu jàngal nga xam ne képp koo xam ne nee nga danga koo taxawal ci na war ngaa jàngi lii ci moom jamais au plus grand jamais mu ne dem leen mëne leen xeex bi man ma toog déedéet te yonent yi aleyhim salaatu wassalaam yépp loolu lañ keroog waa banu israil biñ naan idhab an fadhhab anta wa rabbuka fa qaatila di wax seydna Muusa aleyhi salaatu wassalaam pourtant bimu naan leen udxulul ardal muqaddasa boobu mooy ne dugg leen moom day ñoom day ànd ak ñoom ñu dugg waaye ñu ne leen ñun duñu dem fekk mooy yonent yépp loolu la woon aleyhim salaatu wassalaam doonuñu woon jël nit ñi ne dem leen def ñoom ñu toog comme ni nga xam ne ñun noonu lañ koy def ak a neexoon doomu sëriñ bi ñu fekk ko ci tool bi muy muy muy dóori pikk di dóor ay gopp comme ñépp même sëriñ bi na def loolu ndax loolu njànga mu njàngale mu rëy la cee ne waaye bu dee day ñëw rek xool tool yi daal di dellu ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doonu loon doxale noonu te pourtant ñii pare woon nañ ngir def lépp manoon nañ ko ne demal nga toog Medina tànt biñ ko defal pourtant pour lool mais nekkul foofu ci tànt bi ne falaay nekk ba mu jeex déedéet jamaan bayna al maqaamayn sharifayn di toroxlu ci boroomam di ko ñaan di ko dagaan waaye dem yor jaaseem xeex kuffaaru Quraysh nii ba bi xeex bi tàngee Seydina Ali ibn Abi man huwa Ali kan mooy Seydina Ali huwa asadullah kooku mooy gaynde yàlla gi nga xam ne kenn du ko noot nee na ñun nu ñuy man di mel noonu keroog bi mu tàngee ci ginnaaw yonent mi alayhi salaatu lañ daw nekk ci ginnaawam ngir ut ci force ci moom mun ba moom moo ñu gën a noon bi bés boobu waaw akbar moo tax seydna ali ibn abi taalib radiallahu taala anhu mu ne pour wane keroog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñi mu booree ñaari e, maqaama yooyu mu ne moom seydna ali radiallahu anhu mu ne keroog badar qaataltu qitaalan shadiidan nee na xeex naa xeex bu tar keroog Badar nee na ma daldi dem ci Arish bi mooy fi ñu defaroon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofu nee na maa ngi dem fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa huwa mu ngi sujjóot naan yaa xayyu yaa qayyuum di wax yaa xayyu yaa qayyuum di dagaan borom bi di ko wax yaa xayyu yow mi nga xam ne yaa kiy dund dëgg-dëgg yaa xayyu yaa qayyum yaa xayyu yaa qayyum loolu la doon wax mu ne laa yaziidu alayha naan yow mi nga xam ne yaay aji dund ci ku dund yaa ko dundal yaa qayyum yow mi nga xam ne yaa taxawu sa bopp te yaa taxawu keneen ku dul yow muy borom bi subhaanahu wa taala nee na laa yazidu alayha yokku ci dara dara dara dara lool mu doon wax moom alayhi salaatu wasalaam yokku ci dara loolu la doon wax yokk ci dara di ko répété di ko répété yaa xayu yaa qayyum nee na fa rajantu qitaali man seydina ali ibn abi ma jóge foofu delluwaat ci xeex bi thumma jiitu ma delluwaat wa huwa saajidun ñëwaat ci arish bi fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam saajidun mu ngi sujóot ba léegi yaquulu dhalika aydan di waxaat loolu mooy yaa hayyu yaa qayyuum yaa hayyu yaa qayyuum yaa hayyu yaa qayyuum laa yaziidu ala dhalik yokku ci dara di wax yaa hayyu yaa qayyuum allahu akbar yokku ci wàññiwu ci yaa xayu yaa qayyum nee na moom seydna ali ibn abi taalib fa dahabtu ila alqitaal thumma ji'tu wa huwa saajidun yaqulu dhalika aydan mu ne ma delluwaat ci xeex bi e, ñëwaat xeex ñëwaat ci arish bi fekkaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nga fa mu sujoodoon ba léegi naan yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum Allahu akbar nga gis ne kon loolu imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi moo ko solo ci xadiis boo xamante ne nii defoon nañ tarjama bi masoon nañu defoon nañu taxriij bi muy xadiis bu wér jaar ci abdullah ibn muhammad ibn umar ibn ali ibn abi taalib mu jële ko ci an abihi an jaddi muy muhammad ibn umar moo ko jële ci abdullah ibn muhammad ibn umar ibn ali ibn abi taalib ñoom ñooñu di ay sëtu seyna ali mu jaar ci abu ali al xanafi rahmatullahi ala al jamii kon noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole woon diggante ñaari maqaama yooyu mook seydina ali ibn abi taalib radiya mook seydina abu bakrin siddiq radiallahu taala anhum wa ardaahum bi nga xamante ne nag ci la demee noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xeex bilaal li tar imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi xeex bi taree ah dafa jël benn suuf dafa tibb dafa dafa daldi jël ci suuf si moom mu ne imaam ibn isxaaq summa inna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam axada xafnatan min alxasba fastaqbala qurayshan biha summa qaala shaahatil wujuuh summa nadahahum biha wa amara asxaabahu fa qaala shudduu fa kaanatil haziima mu ne keroog moom imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ngi ko jële nag ci Abdullah ibn Saalaba sëriñam xadiis bi nag am na shaahid boo xam ne muy xadiisu Hakim ibn Hizam bi nga xam ne imaam at-Tabaraani moo ko solo comme ni nga xam ne noonu la imaam al-Haythami waxe al-Majma xadiis boobu bu Seydina Hakim bi mu ne lamma kaana yawma badrin amara rasulullah wala umira rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fa axada kaffan min alxasa fastaqbalanaa bihi faramaa biha wa qaalat shaahat alwujuh fanhazamnaa fa anzala allahu azza wa jal wa maa ramayta id ramayta walaakinna allaha ramaa wa isnaaduhu hasan muy waxu imaam ibn Isxaaq bi wax nañ la mu ngi ko jële ci sëriñam de Abdallah ibn Thalaba waaye a ah, non imaam Muhammad ibn Isxaaq mu ci imaam az-Zuhri la ko jële imaam az-Zuhri jële ko ci Abdallah ibn Thalaba ibn Su'ayr gisoon nañu xadiis boobu eh, bi muy wax ne Abu Jahl ci la waxoon naan ki gën dog dàq dog bokk ci ñun yàlla nga ko alal naka noon kon imaam at-Tabaraani daal dina koy solo ci xaj ci xadiis boo xam ne Seydina Hakim ibn Hizam temps yi ci kuffaaru Quraysh yi ñu la bokkoon gisoon nañ ne moo ñëwoon ne Utba anaa buggoo nga am loo xam ne luñ lay aw luñ lay wax lu baax luñ lay tudd di tudd lu baax ba àddina bi tukki ci Quraysh mu ne la mu ne ko delloowul nit ñi delloo la nit ñi tey bu xeex am mooy xakim boobu mu ne lamma ba mu nekkee yawma badrin keroog badr bésu mooy xare badr dañoo digal yonent bi alayhi salaatu salaam mu jël kaffan minal xasaa ci euh, xeer yu sew yi suuf la yoo xam ne ay xeer yu sew la composé wu naa mu jublu ñu ñun waa Quraysh farama biha mu daal di koy sànni sal di ñu koy sànni wa qaala shaahatil wujuh mooy qabuhatil wujuh subboo xunmalaa yii xar kanam mooy xar kanam yi bon na loolu la wax waa Quraysh shaahatil wujuh hakim nee na fan hazamna ca lañ commencé am defet ñu daal di nërmee lu ñun waa Quraysh suñu boroom daal di wàcc aaya wa ma ramayt id ramayta walakinna allaha rama neewa maa sànni woo allah allah ay bi moo graw wa maa suñu borom ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi nga sànnee ghazwatu badrin suuf soosu nga jëloon daal koy sànni yéeféer yi ci xar kanamu yéeféer yi te amul kenn am na ci yenn riwaay yoo xam ne amul kenn ci kuffaaru Quraysh ni lu dul dugg na ci bët yi ak li nga xam ne mooy paxu bakkan yi na ko noon kon riwaaya bi isnaadam bu xasan la bu seydna hakim bi na ko noon imaam abdullah ibn abbas daal dina koy solo mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog dafa wax seydna ali ibn abi ne ko jox ma benn tibb suuf dëggal ci subbal ci suuf nga daal tibb ci xeer yi yu sew yi daldi di kiy tibb fa naawalahu bi bihi wujuhal xaw fama baqiya ahadun fi lqawmi illa mtala'at aynaahu min alxasba fa nazalat wa ma ramayta id ramayta walakin allaha rama mu ne seydna ali ibn abi taalib bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee lool mu daal di tibb suuf daal di koy jox ci amaale am xeer yu sew yooyu mu sànni ko nit ñi kuffaaru Quraysh ni amul kenn koo xam ne ci ñoom lu dul ne ay bëtam fees na ci dell ci tibb boobu allahu akbar kaana azima sha kaanat hadihi al qabda azima sha'n comme ni ibn aid ak ñooñu wax rahmatullah alayhi mu ne tibb la boo xam ne bu ndaw la waaye bu bari ay mbir la woon mu daal di koy sànni suñu boroom wàcc wa ma ramayta id ramayta walakin allaha rama imaam alhaythami rahmatullah alayhi ne rawaahu xadiis bi rawaahu tabaraani imaam tabaraani soloo na ko wa rijaaluhu rijaalu saxiix te góor ñi fi nekk ñooy nekk ci saxiix yi imaam léegi nag bu ñëwee ci xadiis imaam ibn bi kon def nañ taxriij bi waxaale nañ sax contenu yooyu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam axada dafa jël xafnatan min al xasba dafa jël benn dànk benn tibb benn mooy bu doon ndox dañ naan as benn as bu doon nag suuf nag mooy ab tibb la nga tibb ci suuf ñoo am dafa amaalay xeer yu sew fastaqbala Quraysh mu jublu Quraysh biha summa qaala shaahatil wujuh xar kanam yi bon nañu summa nadahahum biha daal di leen koy sànni wa amara asxaabahu ginnaaw bi mu ko sànnee mu ne saxaabaam yi fa qaala shuddu ne mooy attaqué leen gaa yi saxaaba yi radiyallahu gina duggaat song ko faaru Quraysh fa kaanatil hazima ñu commencé di perdre nag am défaite ci saase ñoom waa Quraysh moom la comme ni ko yenn xadiis yi ñu jot cité léegi wax suñu borom wax lool ci suuratul anfaal aaya 17 mu ne ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim falam taqtuluhum walakinna allaha qatalahum wama ramayta id ramayt walakin allaha rama waliyubliya almuminina minhu balaan xasanan inna allaha samiun alim dalikum wa anna allaha muuhinu kaydil kaafirin mu ne falam taqtuluhum yéen jullit ñi keroog Badr falam taqtuluhum reyu ngeen woon yéeféri walakin allah li am ba des mooy buur yàlla ci boppam qatalahum moo leen rey allah allahu akbar jaam bi lii nga war a gis mooy ne buur yàlla mooy def sa place boo defee lu baax xamal ne buur yàllaa ko def bu dee nag lu safaan moo la seetaan mooy ci maanuteem teem la bàyyi ngay def waaye moo tax nit warula jaamu yàlla bay góor di boppam na xam ne lépp minhu ilayhi minka ilayk mooy ne ci yàlla la jóge ci moom lay dellu moomu bind man mi du nekkul woon dara jël ak mbaax def ko ci man ba pare ne ma jaamu man ma fay la loolu fan la jóge ci moom la jóge di delluwaat ci moom allahu akbar mu ne kon falam taqtuluhum xam leen ne badar bu leen dem fenn jàpp ne yéen yéen a def déedéet falam taqtuluhum reyu ngeen leen woon walakin allaha qatalahum li am ba des buur yàlla moo faagaagal keroog kuffaaru Quraysh ni mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wamaa ramayta sànni woo is ramayta keroog bi nga sànnee Badar sa dank suuf soo sa tibboon sànni ko te mu am ay e, e, e, ay xeer ay pepp suuf pepp suuf yooyu nga tibboon sànni ko loolu du yow yaa sànni walakin allah rama waaye li am ba des buur yàlla moo sànni mooy ne xoolal yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo sànni yàlla ne man naa sànni allahu akbar allah mooy ne sànneem boobu mooy sànni bi yàlla pas de différence nee na wamaa ramayta ba sànni woo id ramayta ba ngay sànni walakin allah rama li am ba des buur yàlla moo sànni wa li yubliya almu'miniina minhu balaa'an xasanan waaye ngir mu daldi daldi examiner julli yi ci may leen ngañaay keroog Badr ba xool est-ce dañuy sant ci li nga xamante ne mooy xéewal gim leen defal te bu ñu yokkee rek bu ñu santee mu yokk leen la in shakartum la azidannakum wali yubliya almu'minina minhu balaan xasanan inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla sami'un alim mooy aji déggaakoon ji alim mooy aji xamaakoon mu ne zalikum lii nii wa anna allaha muhinu kaydil kaafiriin buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy doyadal mooy nërmeel doyadal suufeel total kaydal kaafiriin pexem yéeféer yi nga xam ne moom lañ tegoon ngir ci daaneel lislaam ba àddina bi tukki suñu borom noonu lay continuer def wa dhalikum wa li taxoon mu def loolu lépp badal xam leen ne wa anna allah te buur yàlla muuhinu mooy doyadal suufeel kaydil kaafiriin pexem yéeféer yi xam naa tey dañuy yem foofu gis nga ndimbalu suñu boroom yi daal dinay bari yi nga xam ne keroog moom la defal jullit ñi waaye defa defal leen ko ci ñu tuddoon ak bi muy wax naan eh, keroog Badr bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu dafa gisoon nombre yéeféer yi ba muy laata sax yéeféer yi di agsi da koo gisoon ci gént moom la naan borom bi ci suuratul anfaal ba léegi ay 43 iz yurikahumullah id yurikahum llahu fi manaamika qalilan walaw araakahum kathiran la fashiltum wala tanaaza'tum fil amr walakinna allaha sallam innahu alimun bi dhati sudur ne yéeféer yi bokk na ci ndimbal yi leen defal laata ñuy jóge ci seen ginnaaw montagne boobu di ñëw ci xur wi suñu boroom waroon na seen nombre yonent bi alayhi salaatu waaye ci lan la ko def dalee na dalee ne dafa réduire seen nombre ba bi mu leen gisee ñu gént ñu nekkuñu tuuti mu ne bu ma leen ko bu ma leen leen waroon ñu bari ñoom yéefér yi li ñu doon réellement la fashiltum bu boobaa di ngeen échoué am ay ay ay ay échec man na leen a dal wala tanaza'tum ngeen xëccoo fil amri bi ci mbir mi walakin allah sallam waaye buur yàlla loolu lépp defu ko ndax dafa bëggoon tey yonent bi alayhi salatu wassalam moom mooy ki nga xam ne mooy xamaakoon ci li nga xam ne moo nekk ci dënn yi kon loolu mooy li nga xamante ne nii moo xew foofu kon yonent ci alayhi saatu wasalaam sànni na ne shaahatil wujuh xar kanam yi ya bon na amul kenn koo xam ne keroog ci kuffaaru Quraysh ni mu nga fa lu dul benn ci pepp suuf yooyu dugg na ci bët yi ak ci paxu bakkan yi ci yeneen riwaaya suñu boroom ne ko wa ma falam taqtuluhum walakin allaha qatalahum wa ma ramayta id ramayta walakin allaha rama ne buur yàlla keroog reyu ngeen leen waaye ñoom ñoo buur yàlla moo leen rey te sànni woo waaye buur yàlla moo sànni sa xa sa loolu nga sànni woon muy suuf soosu nga tibboon sànni ko kon nag bii di ñëw insha allah kon ñu continuer ci xeex bi ba léegi gis nañ ni kon hazima ji am na muy gañe nañ waa kuffaaru Quraysh mais xeex bi jeexagul bii di ñëw insha allah ñu dugg nag ci kilifaay Quraysh kuffaaru Quraysh yu mag yi kenn par kenn ana keroog ñenn ci ñoom pas ñépp keroog naka lañ leen raye ko foofu Badar insha allah kon loolu la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw